rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi as-saadisi was-sab'iin ba'dal mi'a waan anasin radiyallahu taala anhu annahu qaal kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa yatruku ahlahu layla wa kaana ya'tiihim ghudwatan aw 'ashiyya muttafaqun alayhi at-turuq al-majii'u fil layl qaala al-imaamu al-haafidu an-nawawi rahimahullah mu indi ñaareelu xadiis ci bunt bi te mooy bi mujj muy chapitre garab gi ñu nekk ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahum wa bihim wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa wa maskanahum muy li nga xam ne <coughs> moom lay wax sopp gu ñu sopp nit ki bu tukkee tukk bu gudd buy dëgmal ci ñoñam soxnaa wala ay ñoñam mu daldi ñëw ci bëccëg ak sib guñu sib mu bàyyi ba biiru gëdd mu daal di ne dax hës daal di agsi ci loo xam ne aajo waralu ko léegi ci jataay bi ñu génn gisoon nañ xadis neuf cent quatre-vingt-cinq mu ne woon an jabirin radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala idaa ataala ahadukum al-ghayba falaa yatruqanna ahlahu layla léegi tey mu daal di ñuy nag moom al imaamu an-Nawawi mu ne hadith neuf cent quatre-vingt-six waan Anas mu ngi jële Seydina Anas ñu ko doon wax bi passé noonu est-ce que duñ sax hmm? radiyallahu anhu annahu qaala nee kaana nekkoon na rasulullahi ndawal yàlla di saa sallam <coughs> laa yatruku ahlahu mu doon dikkal soxnaam yi waa këram laylan guddi mukk wa kaana nekkoon na yatihim doon leen dikke gudwa doon na leen dikke li nga xam ne mooy ghudwatan aw ashiyatan li nga xamante ne nii wa mooy ci suba gi bëccëg gi aw ashiya wala ngoon gi waaw waaye ngoon googu dinañ wax mooy lan après dinañ ci gën a ñëw dinañ ci taxaw tuuti waaw waaw al ghudu wal asal waaw waaw suba yëg ngoon yi léegi ngoon yooyu mooy gan ngoon parce que manu la nekk li nga xam ne moom la tere te leeral na ne masula dikkal yoleen saa sam doonu loon dikkal ay ñoñom guddi mukk waaw bu boobaa nag dinañ xam ne kon guddi goog am na ab tënk parce que euh, li nga xamante ne mooy xudwa euh, euh, loolu leer na waaye ashiya ashiya al imam al jawhari comme ni ko imam al hafiz ibn hajar di toxale rahmatullah mu ne al ashiyatu min salati al maghrib ila al atama mu ne ashiya mooy lan mooy diggante mooy li mu wax noonu aw ashiyatan ghadwa mooy bëccëg gi waaw matin bi aw ashiyatan ashiya goog mu ne doonu loon dikkal ay ñoñam lu dul bëccëg ak wala ngoon ngoon gi mooy lan li mu jublu fii nag ci ghadwa mooy mooy mooy fekk mu faire jour mu mu jant bi ne fi waaye ashiya mooy loo xamante ni moom la imaamul Jawhari di wax ne mooy mu ngi commencer timis ba gée entre timis ak gée xam nga loolu nit ñi nelawaguñu kii waguñu voilà loolu lay wax ashiya te sax yonent bi saa sam ànd ak loolu mosoon a ñëw comme bunt bi nga xamante ni nii mooy bunt bi ñu jëm di ci tegu même bu doon heure boobu du ñëw rek dem ci ay ñoñam da doon jaar ci jàkka ji ba nit ñi yëg ne ñëw na waaw ñëpp yëg ne yonent saa salaam dëgg ñu mu ñëw na mu ngi ci jàkka ji waaw <laughs> gis nga yooyu yëpp kon al imaam al jawhari rahimahullah mu ne al ashiyatu min salaati al maghrib ila al atama mu ashiya googu hadis bi di wax ngoon mooy day tàmbalee julli timis ba gée mu ne waqiila waaye wax nañu hiya min hiini zawal am nañu ne nag mooy bu zawalu shamsame mooy bu jant bi jéngee foofu la ashiya di commencé imaamul xaafis nag mu ne qultu nee wal muraadu huna al awal fii nag liñ ci mooy bu njëkk bi mooy li imaamul jawhari wax diggante timis ak gee voilà waaw kay kon loolu wallahu taala alam waaw waaw waa kon leer na ñu ñëw nag ci li nga xamante ni nii mooy xadiis bi kon mu ne muttafaqun alayhi al imaam al xaafiz al buxaari imaam muslim ñoo ko bokk solo mu ne at kanta at-turuq mooy almaji u dikk fi layli guddi léegi nee na kon muttafaqun alayhi léegi laaj mu njëkk bi mooy est-ce que ñoom ñaar dongo ko solo ñu la lay déedéet seen sëriñ moo leen ci jiitoon daal ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullah alayhi ma imaamul Buxaari benn bërëb rek la ko indi abwaabul umrati baabu duxuuli ashi mu ne haddathana Muusaa ibn Ismaa'iil mu ne nettali nañu suñu sëriñ di Muusaa di alxaafid at-Tabuzaki al-Minqari alxaafidu al-Basri rahimahullahu taala qaala mu ne haddasanaa Hammaam mu ne ki ñu nette mooy Hammaam di Hammaam ibn Yahyaa ibn Diinaar al-Uudi Abu Abdillah ibn Abu Bakr al-Basri rahimahullahu an Ishaaq ibn Abdillah ibn Abi Talha mu jël ko ci Ishaaq di doomi Abdillah ibn Abi Talha Zayd ibn Sahl al-Ansaari an-Najjaari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 wa kaana nekkoon na laa yadxulu doonu loon dugg ci ñoom illaa xudwa lulul bëccëg aw ashiya wala ngoon léegi kantaal imaam muslim moom it benn bërëb la ko indi mooy buntu biñ noon ci jotaay bi ñu gën kitaabul imaara baabu karaahati turuq rahmatullah alayhi mu ni haddathanii nettali na man donc imaam muslim abu bakr ibn abi shayba sama sëriñ di abu bakr ibn abi shayba di abdullah ibn muhammad ibn abi shayba ibrahim ibn uthman al-absi al-wasiti al-asl rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddasanaa Yaziid ibn Haaruun mu ne ki ñu nettali mooy Yaziid ibn Haaruun gën nañ ko di ibn Zaazi Abu Xaalid al-Waasiti mawlaahum ñii ne Buxaariyul asl la rahmatullahi alayhi an Hammaam gis nañ ko sànq an Ishaaq ibn Abdillah ibn Abi Talha gis nañ ko sànq an Anas an an anas ibn malik mu jële ci anas ibn malik anna rasulallahi kene ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ah, mu ne ah, ah, anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kaana la yatruku ahlahu laylan wa kaana yatihim ghudwatan aw ashiya kon nii la ko indi moom la al terme yi moom la al imamu an an-Nawawi indi ci Riyaad bi léegi al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullah mu ne Hmm? kon lëkkaaleem ak bunt bi d'abord istihbaabul quduumi ala ahlihi naha sopp gu ñu sopp booy dikkal say ñooñ nga ñëw bëccëg mooy kaana bi nga xam ne day tegtal ala dawaam al istimrar ci loo xam ne dañ cee sax te dafa wëy te yonent saa salaam doonul woon dikkal ay ñoñom loodul guddi eh, wa kaana doonu leen woon dikkal guddi wa kaana yatihim nekkoon na di leen dikkal lan gudwatan bëccëg aw asiya wala ngoon kon loolu ñu xamee loolu mu saxe woon di ko def ba pare digal tere guddi nag loolu mooy won ne lii dañ koo sopp wa karahati eh, hi fil layli li ghayri xaaja tere gu ñu tere guddi loo xam ne amul aajo waaw te aajo googu gisoon nañ bii weesu mooy il malgré aajo bi ni man di demee man du la nekk ci mbetteel waaw mooy da ngay gaaw yëgle moo tax yeneen saa salaam ibnu Umar radiyallahu anhu ci hadis bi génnoon bu ibnu Xuzayma bi bi ci jotaay bee ñu génn mu ne dañoo jóge ci tukki jóge ci xare yoneen saa salaam daal di yëg euh, guddi mu ne bu kenn daal di dugg ci say ay ay say say ñoñ guddi ba pare mu digal kenn ne nag gaaw waaw malgré loolu foog mu mu nekk loo xam ne dañ ko yëgle mais du nekk da ngay ñëw noonu effet de surprise comme niñ ko gise woon kon Seydina Anas radiyallahu anhu euh, kon hadis bi kon lëkkaaleem leer na que ne saa salaam ci loolu la saxoon bu doon dikk jóge ci tukki bu guddi buy ñëw bëccëg gi lay dugg wala ngoonte ngoon gi wax nañ la mooy diggante timis ak gée te lum ci man di doon yeneen saa salaam moom da doon jaar ci jàkka ji yëgle comme niñ koy gisee bunt bii di ñëw bi ci tegu waaw nit ñëpp daal di yëg ne mu ngi foofu mu julli ko daal di rakka daal di sant boroomam eh, eh, eh, bu boobaa dinañ ci ñëw nga ah, ah ma ne ba yow sa aaj yi xam naa li tax ma wax mais bàyyil bañ àgg ci xadisu <laughs> waaw ay xalaat naan booy ñibbi ñoo joor di de bu est-ce que foo ak da ngay jaar ci jàkka ji ah juwaa di julli ñaari rakka loolu moom ah <laughs> saay baal bañ àgg foofu bay <laughs> insha allahu taala ah kon nag mu ngi noonu quoi ah. ah loolu parce que day tere li muy tere mooy effet de surprise boobu te wan nañu li nga xam noonu lay defee leneen lu ñu ciy jànge mooy al imam mooy yonent may saa saa sëriñ booy jàngale la ngay jàngale da koy def nit mënoo di jàngal nit ñi sangu leen sangu leen te yaa gën a funax yaa gën a nëpp ñëpp déedéet li ngay jàngal dañu cee war a fekk yonent saa saa li mu jàng ne yonent bu kenn ci yéen ida ataala ahadukumul ghayba fala yadruqanna ahlahu layla bu kenn ci yéen guddalee ab ab ab ab tukkeem bu mu ñëw di dëkkal ay ñoñam guddi moom noonu la doon doxale waaw waaw moom nekkul woon wal iyaadu billaah waxoon nañ ko fi sëriñu walla euh, wala nitu euh, euh, ne ne ne regardez pas que je fais mais écoutez ce que je dis loolu waxu ko ñàkk personnalité la waaw loolu da ngaa ñàkk personnalité képp déglu leen li may wax waaye bu leen xool li may def parce que li ngay def boo waxee ñu ne ëskey yi te boo jëfee ñu ne càmba yi loolu yées na xam nga ne waaw nit da ngay fexe di conformer wu ci li nga xam ne mooy lu baax li ngay digle te ci lool mooy daaw mooy woote bi gën a baax mais sinon bu dee da ngay wax nit ñi def lii lu baax aloor que yow doo ko def loolu day tax gaa ah ay saa nu topp ne waa yow <laughs> loolu lañ lay wax ah même buñ la ko ñëwee wala wax sa kanam boo loolu lañ lay jëwee non xanaa dee mu nekk fi di kii tam moom këram moo ñoo gën a kii mukk eh, wax ñu naan ay meesu baaxul yooyu xam nga sax loolu mën nañ ci juub barke yow mën nga koo wax sa soxna wax wooyu wax mais dégluwuñ la mais yoo xam ne yow sa mbiru bopp la loo xam ne yow yaa ko war a appliquer sa bopp du ak tiers kenn tiers personne keneen waaw wat sikkim baaxul de yeneen saa salaam da ko moom yooyu nangam ak nangam imaamu Maalik sax waxoon na ki nga xam ne day wat sikkimam li war mooy ñu caw koy yar li <laughs> ko wax saa su ne te yow fu ñu la fekk nga wax sa sikkim bi daal di koy diw muy muy muy nes waaw loolu yëpp tax na tamit léeg-léeg li tax ñenn ñi ñun léegi suñu njàngale du jaar fenn dadul jaar ci nopp yi sax bu dugg ci bii bay génn ci beneen mooy kiy jàngale ci boppam li muy wax gars yi buñ xoolee li entre li muy wax ak moom ni muy doxale dañuy gis ngantum différence waaw waaw jiw baaxul nangam ak nangam yooyu dafa xaraam ci yaxu alquran ak sunna te sawaay jataayam foo ñëwee day jëwaate wanayasu billah sawaay c'est pas cohérent en plus yaa ngi may gars yi buntu bu ñu am ngir bañ doxal jàngale mi ngay wax même bu dee loolu du lay ci ñoom ah waaw loolu du lay ci ñoom waaw loolu nag du lay ci moom waxuñu ko parce que daa nekk lay de du lay loolu du lay waaye nit da ngay ak li nga xamante ne mooy njàngale mi ngay jàngale waaw yeneen tibay sa salaam tere na ko nit ñi moom noonu la doon def waaw bu ma soon a digle mooy fii jiit ma soon a tere mooy njëkk a bax waaw waaw waaye moo ko sañak moo am sañ-sañ bi waxu caaxaan la waxoon naa la ko waaw waaw kanta sëriñ bi li yoneen saa sallam wax ñépp ci yem de amul xalifa la wala kan mooy kan nga yoneen saa sallam la ñuy tudd di wax ay xalifa di wëg wala kilifa ji bu dee yoneen saa sallam ma ko wax saxaaba yi mu wax ñoo raw ñi ngay wax fu mooy xalifa ak yépp kilifa la bu ñu màggal mooy kii moom mooy lépp ci yem mooy monsieur le président après buy ñëw na yëgle waaw affaire moom laa doon wax naan la ay affaire u secret wu yooyu non booy dem bu la nit ñi xam fa nga jëm parce que waaye yaa ngi tukki di ñibbisi bu ñu xamul ka yow du xalal booy dem gisoon nañ le fait que nga ñëw di jaan ñu lay dénkaane ak ka doon tukki ñëw ne yeneen saa salaam ah yeneen saa salaam ah man de unni uriidu safaram gis nañ ko ci buntu yi fii ah kon nag fa aw si nii daal di may euh, dénk waaw ci riwaay Ibn Umar mu naan ko zawadaka Allahu taqwa mu naan ko dolli ma mu naan ko waxa farazan bas mu naan koy neex na waaye yonent saa salaam dollil loolu koog da doon nëbbatu booy ñibbi te rawati na nga ñëw di kii da am ñoo xam ne manu la nga wax leen ko ñi ngay dëkkal waxuñ la nga ñëw publicité ko fépp foo yow doo daway kii déedéet mais daa am ñoo xam ne man nga leen ko wax waaw xalifa ak sëriñ kilifa la ak ñépp ci yem lii lañu waaw amul ñuy bettaateeg ay kii jafe de surprise parce que moom moo ko sañ amul sañ kenn kenn amul sañ-sañ bi ku la ko wax day wax lu ko neex waaw amul yoneen saa la wax tam moom ci boppam moo ko njëkk a doxee waaw kaana rasulullahi ndawal yàlla saa ne daa newoon laa yatruku ahlahu laylan doonu loon dikk ay ñoñam guddi wa kaana yatihim da doon nekk rek di leen dikkal xudwatan bëccëg yi aw asiya wala ngoon diggante timis ak gee waaw te loolu nit ki juddee julleegul diggante timis ak gee mooy julli gee amagul gaa yi tëddaguñu xam nañ ne dañoo war a julli ñu ngi waajal ci julli gee wala yu mel noonu nekk ci yeneen ñee nga ñëw fekk nit ñi ne la ah, waaye kii wa gii ngay ñëw di teg ñu naan parce que moo ko sañ sañu ko amul sañ-sañ bi ah lu dul mu yëgle comme li ñu waxoon ak yeneen xadiis yi koy wane waaw yëgle que ne mu ngi ñëw ñu xam ne mu ngi ñëw léegi bu ñëwee trois heures du matin c'est bon amul passe droit yoo xam ne dañ naan ñoom diw moom concerné wu leen ma ne charia bi ñëpp lay waxal ñëpp a ci yem sëriñ boo fi tudd saxaaba yee ko raw fuuf waaw te lii lañ doon conformé wu lii la leen saa sam jàngal te li mu leen jàngal la ñu jàngal ñu ñëw seen gannaaw kon nag. il faut pas déconner ci waxi caaxaan yooyu ñuy utal ñenn ñi ay passe droit yoo xamante ne kenn leen ko mayul sariya mayu leen ko yonent bay sa sam mayu leen ko waaw kon loolu daa war a clair ci bopp ñëpp ala rasil jamii waaw këne lii la waaw lii mooy li ama ah. kanta hadis bi Euh, euh, li nga xam ne mooy ëpp liñ ci naroon a wax mooy waxoon nañ ko fi léegi sauf que nga ne ma atono ah, xaaral xaaral parce que am na loo wax ci xadiis yi naa jaabir bi radiyallahu anhu ne bon xaaral dinañuy bàyyi xadiisu kii bi ma ne bon am na sax yuñ ci waxoon mais boo ba léegi imaamu Nawawi doon wax ñu ne la waaw ok ok wax nga dëgg mais euh, mu ne xoolal <clears throat> li doon wax ne ne loolu bu dee nit ki wa kaana bu dee daa nekk ci benn convoi bu mag wala aw askarin wa nahwihim washtahara mu siiw qudumahum benn convoi militaire wala ñu jóge aj comme yooyu lañ doon joxe exemple mu siiw que ne ñu ngi ñëw ñu ngi dëgmal wa alimat te ndaw si xam imraatu soxnaam wa ahlu ak ay njabootam annahu qadimun mahum mu ngi ànd ak ñoom ah ci vol sàngam bii de ci la te ñoom ñu ngi war a ñëw tey deux heures matin lañ leen annoncé aéroport international Blaise Diagne bu waaw mu xam loolu que ne ñoom day dugg loolu amul problème waaw ndax fa innal muraada an yatahabu wa qad xasala dalik mu ne walam yaqdam baxta te dikkul ci li nga xamante ne mooy kooku ñëwul ci mbetteel mu ne wayu ayidu day dëgëral ma zakarnaahu ma jaa fi alxadiis al aaxir amhilu hatta nadxula laylan yeneen saa san daa ma soo ñëw mooy xadiis naa jaabir bi ñoo kii nu mu euh, riwaay bi nga xam ne def leen ndànk ba nga xam ne la ñuy duggee euh, laylan mu ne ay ashaan lim ci jur mooy heure mooy jamonoy gée mooy balaa gée di ñëw kay yatamashata ash-sha'sa wa tastahidda al-mughiba fa hada sarihun fi qulna bu ko defee bu dee soxna la mu nga fa bàyyi woon moom mu waajal ah kaaw yu cuqaaral yi ak boobu ak yooyu mu waajal ko yi nga xam ne da ko war a wat ci boppam mu daal di koy ci ci ci ay naqam a yooyu mu wat leen fa hada sarihun mu ne lii leer la mu imaamu Nawawi fii ma qulna ci li ñu wax wa huwa mafruudun fi annahum araadu duxuula fi awaa'ili nahaari baxta waaw mu ne fa amarahum bi sabri mu ne loolu fekk daa buñ jógoon benn tukki ñu bëggoon a teel a ñëw ci mbetteel même bëccëg yeneen saa saa ne leen xaar leen tuuti ba information bi gina ak yow bu dee bëccëg la ñuy wax lool kan la ngay xaraat liggéey guddi <laughs> fa amarawu mu digal leen bi sabri ila axiri nahaar ñu muñ ba ci mujjanteelu euh, euh, journée bi li yabluga qudumahum ila al madina bu ko defee seenu dëgmal daal di àgg madinatul munawwara ala sakinatu sa la wa tadahabu nisa wa ghayruhum bu ko defee jigéen ñi waajal ak ñeneen ñu dul ñoom kon euh, loolu lépp daa nekk loo xamante ni nii lu ama am solo la quoi waaw waaw lii lu ama am solo la al imaamu daal di wax parce que Seydina Jaabir moo kii yoo imaamu euh, al Buxaari it indi na ko waaw fekk benn xare lañ jógoon mooy lim naan dañoo dane kunna ma rasulillah sallallahu alayhi wasallam fi ghazatin falamma qadimna al madina dhahabna li nadkhula fa qala amhilu hatta nadkhula laylan ay isha'an waaw kay tamtashita al sha'itha wa waaw mu ne dañoo jóge woon ci benn eh, bale qafalna ma an nabi sallallahu alayhi wasallam min ghazwati riwa imam al bukhari fa ta'ajjaltu ala ba'irin li <laughs> waaw mu ne dañoo dëgmal jóge ci benn xare ak yonent bi sallallahu alayhi ma gaawal ci sama benn gëléem boo xam ne eh, eh, am ki war ku ma ku ma daj ku ma dab benn warkat waaw <laughs> léegi nag mu gina sama sama gëléem gi gina gaaw waaw nee bi ma xoolee muy yoneen saa salaam mu ne ma maa ñoo waa jaabir lu tax ka gaaw <laughs> ma ne ah man nag kuntu haditha ahdin bi ma na ko man nag yoneen saa salaam c'est que siit bu bees laa quoi moo tax ma yàkkamti dellu ci sama <laughs> waaw mooy seen nettali boobu biñ jógee zaatu riqa rek mu ko bikran am sayiban ma ne ko sayib naan ko ndax jànq nga denc wala jeeg mu ne ko sayib waaw loolu euh, mooy nettali boobu après mu naan ko amhilu hatta tadkhulu layla mu ne leen def leen ndànk ah mu ne fa lamma dhahabna linadkhula bañ demee bëgg a dugg nag Medina mu ne def leen ndànk ba ñuy dugg euh, laylan mu ne ay isha'an liñ ci jubbu mooy gée waaw laata gée ak jamono bu gée gi ñoo nga xam ne nit ñi ñu ngi di waajal julleeg yooyu yëpp mooy dugg loolu ngeen bet li kay bu ko defee xabaar bi tamit yi euh, àgg foofule comme li mu wax ci riwaa imam muslim bi ngir mu peñewu yam war a peñe ta euh, yu cuqaaral ya ta euh, daal di wat ya nga xam ne mooy karaw ya nga xam ne yu ñu war a wat la hmm? ki nga xam ne mooy soxnaam al ba daw si nga xam ne boroom këram dafay jóge waaw mu absenté mu wat ya mu war a wat léegi kon loolu lu am am solo lool xadis boobu la imaam an-Nawawi rahimahullah di wax fee naan loolu day wane li nga xam ne mooy dañoo bëggoon naxaar la woon sax mais comme que Euh, daa bëggoon nag mooy na waajal goog am nga xam ne boo ñëwee gis leen ñu gën a yokk ak taxaabub ak soppande seen diggante que effet de surprise boobu ah bëccëg gi pourtant terewuñ ko sa sa da wax rek li gën a mat waaw xaar leen waaw xaar leen loolu lu am am solo la kon hadith na Anas bi mook Seydina Jaabir radiyallahu anhu daanaka mooy ñoo bokk lu ñuy wax kon bunt baa ngi noonu kon nag. képp koo xamante ne comme ni ñu waxoon jotaay bi ñu weesu yii mooy di jéem a gaaral yi imaamul xaafis na xajar doon wax di jullit bi daa war di xadiis yi dañ ciy jànge muy moyta ko di gaaral boppam ci loo xamante ne da ciy découvrir euh, asaraat ay ay ay ay tarxiisu mbokki jullitam waaw ay nekk di jéem a yërndu seen téléphone yi di xool a xool seen seen SMS seen message yi lan la ñuy waxtaan ak yu mel noonu est-ce que Euh, est-ce que nekkul ah, di bindanteeg waajoo xamante ne nii c'est pas wóor waaw ak koo xam ne sama xarit bi est-ce que du moom la may tromper nii maa xam ak nangam yooyu yëpp mooy yooyu bul gaaral sa bopp ci yooyu ndax moom su dan moom bu amee ci couple wax naa la moom fantasiro moo ciy tegu waaw ñaaw njort ku nekk di sut sane sa borom waaw dëggu amatul te bu yàggee mu karaate ku nekk daal di dem si yoom dem seen yoon bu ko defee nag nga dëkke noonu boo amee keneen sax boo mooy da ngay jekki wala daw sa dem sëyi feneen moom itam te loolu mooy loo xam boo ko xasee mel pour mu denc yow c'est tellement jafe moo tax daal bu yoneen sa salam tere ngeen nañu ba ay nekk fi di jiima yooyu nàngam hmm, loolu lay sonal képp demal nga seet <laughs> di nga ci am lu la metti de comme gaañaari gaa yi gisoon ci jotaay bi ñu génn yeneen saa salaam tere Mawlana Ibn Abbas ne waaw waaw ñu def ku nekk fekk fa benn góor saway nga am problème nag waaw waaw wal iyaadu billah kon nag ci kaw noonu ci lañu jeexale bunt yi nga xam ne kii jóge tukki na koy bàyyi xel yan heure lay ñëw ak yégle bi ñun nag walillahi alhamdu wal minna nekk dañ ci jamono joo xam ne boroom bi yombal na ku nekk yaa ngi yori téléphone téléphone yaa ngi ne fi xës waaw moyen de communication yi borom bi daal dina koy yaatal waaw jamono ju nekk man ngaa woote man ngaa yëglu man ngaa yëgli ne yaa ngi ñëw boo xasee def loolu wax nañ la boo ñëwee une heure du matin baax na boo ñëwee deux heures du matin baax na boo ñëwee quatre heures du matin cinq heures du matin yooyu yëpp baax na parce que l'effet de surprise mooy bettaate bi jeex na waaw loolu jeex na kon nag wallahu taala alam nañuy conformé wu ci lool te xam ne ñëpp nag la concerné amul diw mooy diw moom moom da cee génn déedéet ñëpp ci yem te képp koo xamante ne doxewool yeneen saa salaam wax di nga rëccu foo xamante ne booy rëccu na nga rëccu na nga ku dul sa bopp ndax yow yaa conformé woon moo tax tal imam ibn abi jamra ne gaay bañ kiiwul ñaar ñooñee fa uqi ba ñu daal di leen bugale le fait que conformé wuñ ci digalu yonent bi alayhi salatu ndax al muxaalafata moom al muxaalafatu azab wuute moom tout le temps ak digalu yonent saa salaam la ak